baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim qul afa gayra allahi ta'muruunii acbudu ayyuha aljaahiluun kon suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laaya bi nga xam ne mooy juróom benn fukk ak ñeent fi lañu yemoon ci jataay bi génn mu ne qul wax leen yow rasulullahi sallallahu alayhi wasallam laajal ma yéeféru màkke yi afa gayrallahi ndax keneen ku dut boroom bi tabaaraka wa taala ta'muruni moom ngeen may jaa moom ngeen may digal a'budu ma jaamu ko moom keneen ku dul borom bi ayyuhal jaahiluuna yéen ñii nga xam ne yéen a sànku fii nii lañ yemoon waxoon nañ ci li nga xamante ne mooy am solo gi nga xamante ne léeg-léeg day am solo ñu nekk caaxaan ñu xamal leen ne lii ngeen nekk caaxaan la moo tax waa Makka loolu la ñu xam te gis nga ñu nekk ci caaxaan li loolu da leen di déranger te bëgguñu ku leen ko wax lool moo tax ñu doon wax ne doon dem bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di door a woote leen Makka zaadaha Allahu tashrifan wa takrima ñu doon ñëw ci bayti xam mi nga xam ne moo woon foofu mooy ki nga xamante ne mooy rakku baayam mooy kii bokk mooy mooy mbokku baayam di Abu Taalib nga xam ne doon ñëw ci moom di wax ak moom naan ko fexeel nga wax ak sa doomu mbokk bi moom saffa moom saffaha alihatana axlaamana gis nga mu ngi doyadal suñu xel yi ba pare ba pare mu daal di ŋàññ suñu yàlla yeeg yooyu léegi nag Abu Taalib dañoo bëggoon nga wax ak moom ah waxal ak moom dëgg yàlla waxal ak moom mu bàyyi di waxati ci suñu yàlla yi loo xam ne neexuñu quoi ba pare jàpp na ñun liñ nekk dañoo sànk quoi ba pare mu ñëw loolu yëpp nag ñun loolu duñu ko d'accord Abu Taalib moom moo tax mu ñëw ci ñoom jiiman ñëw nañ ci moom ñetti yoon li yuxzilahu ngir bëgg mu daal di koy gàcceel waaye képp koo xam ne day sàkku bayda anu qinaa qilin yu la mi képp koo xam ne moom da ngay sàkku nenu nenu picc moom nga xam ne daanaka nenam kenn du ko gis fàtte naa tur bi rëcc na ma ci wolof mooy kenn du ko gis loolu yow ngay ut nenam kooku nga nekk ku xellu yow dees na la ŋàññ comme li saahibul xilaas radiyallahu taala anhu daal di wax kon nag mooy affaire bi mooy loolu la loolu da leen de bëgguñu ko moo tax gis nga yéeféer yi ba kaw suuf ba àddinay kër ak ka ñoo bañ ngeen a leen gaa yi nga xamante ne nii xamuñu dara boo leen ko waxee dañuy mer alors que c'est képp koo xam ne demal ba ci jaww ji mais demal ci weer wi demal ci jant bi demal fu la neex waaye bu dee da réer sa borom yaa gën a réer Euh, li nga xamante ne nii mooy ñuy ñuy dund kay lan nga bëgg ñu wax la wax nañ la lool dafa am solo ndax looloo tax nit ñi nit ki mën na nekk sax ci njuumte du ko xam waaye fekk bu dee nekk ñi xam day gis ñi xam naan ko jëf yal na baax yal na borom bi barkeel aral ko ba ñu nekk baaxul mais kañ lay xam ne moom li nekk baaxul du ko xam. léegi nag ci loolu lay nekk ba faatu léegi kan mooy am responsabilité boobu yow mi ko doon wax naan ko yal na borom bi barkeel wallaahi luñ ko narut buñ ko naree lu ko nar a dal yow moom yaa ciy am daanaka double bi di nga ko am bu keroogee kon nag affaire bi loolu la toog naan sama yoon newu ceeg moo affaire yi dangay ngay maandu loolu du maandu te yonent ma lay saar saam ba mu nee Makka lan la ñu jàngal dafa toog bàyyi gaay di jaamu ay yàllaa yooy di def lu leen neex mu naan noonu da ngeen di maandu amul yàlla masula wàcce benn sharia boo xam ne ci kaw suuf benn yonent boo xam ne alayhi saatu wasalaam ba mu ñëwee dafa ñëw ay ñooy ay ay seeni ñoñ di déconné nekk ci liñ nekk ci lu dul noonu mu toog naan da loolu nit ku xel waxoon naa leen nekk ku kese du def loolu ay sa mbokk koo xam ne ku la jege la di dugg biir safara ndax képp koo xam ne dafi bàyyi li borom bi digle bàyyi ay tere nekk ci ay tereem ba pare jàpp ne yaa ngi ci lu baax kooku moom mu jëloon di dugg biir safaraayam est-ce que da ngay toog di ko xool naan man damay maandu déedéet boo gisoon sa mbokk buy dugg ci biir taal boo xam ne xamul ne lii da koy gaañ dangay toog di ko xool naan na lakk na xëm déedéet lii xellu mooy da ngay gaaw ndax sopp koo ko sopp gaaw yëgal ko ne ko ah defal ndànk maa ngi lay artu ndax boo tegaatee sa tànk rek yaa ngi ci kàmbu safara gi loolu la fi yonent yi alayhi salaatu wa salaam doon def képp koo xamante ne jullit nga bu yeewu xam yow itam noonu nga fi war a nekkee kon nag mu ne kon borom bi tabaaraka wa taala mu ne qul kon wax leen afa xayrallaahi ndax leneen lu dul yàlla taamuruun nii moom ngeen may digal abudu may jaamu ayyuhal jaahiluuna yéen ñu sànku ñuy tëréer mooy ba ñëwee rek naan ko waaye yow léegi dangaa bëgg wax sa yaa gën li nga fi indi sa maam yi kon ñëwal nga nekk ci si la maam sa maam yi nekkoon loolu nag la di jaamu keneen ku dul yàlla ngeen may jaamu ngeen bëgg ma ñëw di ko jaamu di ko topp ayyuhal jaahiluuna yéen waa yéefiru màkka yi nga xam da ngeen a réer wala moroom ne te yëgal leen ne wala xad te dëgg-dëgg uuhiya ilayka man de daal di woon naa wax yu ci yow sayidina muhammad alayhi salaatu wasalaam wa ila alladina min qablika ak ñi nga xamante ne nii ñoo fi jiitu woon ci ay lan laa leen waxoon la in ashrakta kene te wax naa la ko wax leen ko ñoom ku nekk ci ñoom yonent bu ñëw suñu boroom wax na la nii la in ashrakta gis nga boo ma bokkaalee tarfata aynin bokkaale maag leneen la na wat naa ne dina simpeeku dina yàqu de amalu ko seen mbooleem jëf koo ma sa def yàqu na simpeeku na wala takunan na te wat naa ne di nga bokk minal xaasiriina ci ñi nga xam ne ñoo ñu perte lii est ce que suñu borom danaan yonent bari saa saam xamu ko xam na ko yonent yépp xam nañ ko mais mooy seen xeet xam nga gis nga fi laay bi jóge waa Makka ñoo ñëw naan ko yow ñëwal jaamu li nga xam ne moom la sa maam yi newoon ñoom Qusay ibn Kilaab ñoom Abdul Muttalib yi ñoom gaa yooyu liñ newoon lii lañ newoon te ñun ci lañ ne kon ñëwal ñooñu gënoo leen mu ne yéen lan ngeen may digal may jaamu suñu borom ne wax leen laaj leen ñoom wax leen ndax da ngeen may digal may jaamu leneen lul yàlla yéen ñu sànku ñi taxanaa yëgu ngeen ne suñu borom moom moom nee na ma ci alquran yii mu may wàcc neen wax yu na ma mat walaqad uhiya ilayka wax yu woon na ma man mii wa ila alladina min qablika wax yu woon na la yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ak ñi la jiitu woon lii layin ashrakta bu ma bokkaalee tarfata ayn la yaxbatan na day simpeeku day yàqu amalu ko say jëf léegi yéen ngeen bëgg man ma ñëw bàyyi loolu kon daal ñëw bi def ni yéen bu ko defee man sama lépp simpeeku yàqu daal wala takuunanna minal xaasiriin te borom bi waxoon na yonent bu nekk wax ma ko man te di nga nekk ñi bokk ci ñi nga xam ne dañoo perte léegi kon yéen ma topp leen daal bokk ci ñi perte loolu ngeen bëgg yéen loolu xam ngeen na waxi ku kannasu la de balillaa suñu borom kon mbir mi la mooy kon ñun lay wax yonent ba yonent yi alayhimu salaatu salaam ñooy ñi gën taxawal borom bi tabaaraka wa taala ci mbindeef yi ñoo raw malaaka yi fopp waaw ñooñu xama xalaatu ngeen tarfatal ayni ab kama xippi ñu ci ñu ci ñu ci euh, mooy borom bi tabaaraka wa taala yàlla ñeneen ñuy def li gën a garaaw muy shirk billah di bokkaale borom bi waaye lool bu dee yonent yi lañ koy wax alayhi salaatu wassalaam léegi nag seetal keneen yow keneen bu ko fi tudd voilà mooy bu la fi kenn tax ba ngay borom bi tabaaraka wa ta'aala ndax boo ko defee de toute façon sa bokk na ci gën a gaaw yuy éliminer jëf yàq ko gaaw mooy bokkaale borom bi tabaaraka wa ta'aala te di nga bokk ci ñi perte de mu ne balillaaha de bal li am ba des mooy allah borom bi tabaaraka wa moom fa'bud na nga ko jaamu na ko topp koo kële moom ngay topp waaye bul topp li la paawu makka yi ñu réer ñii di woowe naan ci li sa maam ne woon wa kunta nekkal mina shaakiriina bokkal bokkal ci ñi nga xam ne ñooy santkat yi de gis nga diiney lislaam mooy mooy diiney shukru mooy diiney sant gis nga ca njàpp ca suuratul maa'ida dinañ ci ñëw inshaa allahu taala suñu borom ba mu waxee yaa ayyuhal ladiina amanu idaa qumtum ila salaa yéen ñi gëm te dëggal bu dem ci julli na ngeen raxas seen kii ak yooyu ak yépp wax ni ñuy jàppe ak tiim ak yooyu ba mu paree dane ngir ngeen sant waaw looloo tax mu def ko waaye gis nga shahru ramadan ba mu waxee woor leen ba nga xam ne un fa nga xam ne unzila fii fa lañ wàcce alquran ba mu koy jeexal lañ na wala ko tashkurun ngir tamit ngeen sant mooy jaabu yàlla ji yépp sant la voilà moo tax kuy sant nag da ngay nekk ci mbëkke voilà moo tax loolu la mais pas ni ko ñenn ñi déggee di def ay caaxaan di tëgg ka fecc tanaan lii lépp ci cant gi la bokk loolu caaxaan la tudd voilà amul benn benn waliyu boo xam ne daa taxaw ne gaa yi dee leen mbalax aywa lépp ci biir yàlla ji la nekk loolu mooy amul yonent bi alayhi salaatu salaam nee na am na ay nit ñoo xamante ne nii dinañu ñëw sa yakunu min ummati am na ci sama xeet xadis mu ngi sax imaamul Buxaari rahmatullah alayhi ay nit ñoo xam ne dañuy dañuy daganal loo xamante ne mooy eh, libertinage ci wàllu sëy ñu naan gis nga comme léegi rek nga xam ne dangay gis kiy jaay boppam ami carte ñu naan daf ci am droit ah. am na carte jaay boppam bu ko neexee mooy liberté gi ñu doon wax ci jotaay bee weesu bu ko neexee ah waaw ba pare bi daganal tamit li nga xam ne mooy soit mooy yére yooyu nga xam ne dafa xaraam ci góor baa ci jigéen nga gis ñoo xam ne dañ koy daganal naam noo suwaa bi yonent ba ngay sarsam doon tere ak suwaa bi ñuy sol léegi bokkul loolu lépp kadib wax la yoo xam ne wuute na ak li am mooy ne mu ne am na ñoo xam ne noonu la ñuy def sama xeet wii dina am ñoo xam ne ñu ngi ñëw yonent ko woon de façon dina am te gis nañu ko voilà ku moom kay xanaa koo gisul mooy da ngay gumba gumbalu wala bokk sa gisin moo bariwul rek li nga gis moo bariwul mu ne am na ba pare mu ne kon ñoo xam dañuy daganal kon wàllu sëy wàllu suwaa yi ba pare daganal al asifa li nga xam ne mooy instruments musicaux yi yi ñuy tëggee ko fekk dañuy ñëw di ko daganal loolu day wane ne dafa xaram ndax bu daganoon yonent bi alei saa salaam du ne dañuy daganal lim fi wax yépp jaay sa bopp est-ce que dafa dagan mu ne gars dañuy ñëw bëgg koo daganal waaye est-ce que soit dafa dagan ci góor dafa xaram léegi ñoom ñay ñëw di ko daganal mu ne tamit instruments musicaux yi lañuy tëgg ngir fekk yooyu dañ koy riiti yeeg xalam yëpp yi jaayu yooyu yépp mu ne yooyu day am ñoo xam ne dañuy ñëw le léegi sama xeet wi la ñuy nekk di daganal naan lii dagan na di ko wax nag di ma ko as di ko as askanal yonent mi saa saa naan loolu lépp day wane ne dagan na mooy yuy yëpp nag ay wax la yoo xam ne demewul noonu